baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim waman yaqtul muminan mutacammidan fajazaa'uhu jahannamu xaalidan fiiha wagadiba allahu calayhi walacanahu walacanahu wa acadda lahu cadaaban caziima suñu waroon di wax ci laayaab juróom-ñeent fukk bi ak ñett mu ne waman yaqtul képp nag koo xam ne dafa faat mu'minan way ngëm yàlla mutaamida ci tayif xam nga waxoon na ca kaw ki faat mu'minan xataa ci njuumte looloo tax saal imaamu Maalik rahmatullahi alayhi ne alquran daal saa borom ñaar kese la wax mooy faat goo xam ne ci njuumte la ak faat goo xam ne mooy tayif kanta shibhul amdi lu niroo ko tayif loolu amul voilà <laughs> voilà waaye <laughs> ñëpp ci borom xam-xam yi dañ ne ah si si si loolu am na quand même yaa <laughs> yaa ilal imaam loolu am na quand même <laughs> malgré tout yaa ayyuhal mu ne kon nag képp koo xam ne dafa faat mu'minan ab way ngëm yàlla mutaamida ab jullit tay ko fa jazaa'u kooku ak payam mooy jahannamu mooy kooku jahannama la jëm xaalidan fiiha falay faat falay béel falay sax wa ghadiba allahu borom bi daal dina koy mera ci kawam wala ana te daal na koy rëbb wa adda lahu te waajalal na ko te réparel na ko azaban mbugal azima gu màgg a màgg lii moo tax gaa yi tëb di xara di rayaate rek ñooñu buñ xamoon moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi sax wuute est-ce nga xamante ne nii mooy dafa faat tey est-ce que kooku am na tuub wala déet ku mel ni mawlaana abdallah ibni abbas radiyallahu anhuma da doon wax ne kooku moom amul tuub mooy ko ajoot kenn du ko tuubal moom moom moom moom yàlla du nangu tuubam ku faat nit te tay ko ci tayeef def préméditation rey ab jullit kooku moom de toute façon yow mënoo def lu la yàlla jéggale waaye loolu moom waa jomaahiir dañ ne bon quand même yàlla nag dina jéggal waa jooju waaye mooy ndax gravité bi loolu ndax laaya bii nii parce que dafa am benn waaye bu ñu doon wax Miqyas ibn Subaba nga xam ne dafa am benn frère am boo xam ne day am benn kenn ci jullit bu ko faatoon quoi léegi moom mu ñëw tuub da kii ngir lan ngir jël revanche am wane ni jullit la quoi bàyyi ba jekk waa ji daal di koy faat daal di daw Makka nag léegi nag yonent bi ah suñu borom wàcce laaye bii te moom Miqyas moomu bokk na keroog yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ubbi Makka ci ñim ne woon Miqyas moom ku ko fekk même bu bu ko fekkoon sax mu mu mu mu mu sangoo dara bu kaaba gi sax kooku na ngeen ko faat moom ak gaay <laughs> moom ak ñoom Kaab ibn Zuhayr rek ak gaa yooyu la ñi al imaam ibn Isaaq doon tudd ak façon yooyu nga xamante ne nii <clears throat> ak Abdallah ibn Sarh ibn Abi Sarh voilà ñooñu nga xam ne ñoom ñépp ak ñoom ñoom ñoom kii <laughs> ñoom Wahshi ñoom Wahshi ibn Harb gaa yooyu mooy booy booy Wahshi c'était plus longtemps quoi mooy yàngoon na parce que <laughs> Wahshi <laughs> après Fathu Makka ba loolu ca kaw mooy ba u kiiwu Taïf après ci la ànd ak waa Taïf quoi daal di tuub si ba mu xamee ne yée moom itam tey moom problème Miqyas mii nag noonu la def parce lañoo faat frère mu mbuggu mbuggu ne moom jullit la bàyyi ba jekk waa ji nga xam ne ba dem ci voyage ak koo xam ne ki nga xam ne moom lañ ne moo ko faat léegi mu daal di koy faat ne tubbi na dem Makka toog kon suñu boroom nag ñoo ñu lay wax ne ñu moom gaa yooyu moom di toute façon ñoom <laughs> ñooñu waral na jat na ñoom seenu pay mooy jahannama safaraaw jahannama xaalidi xaalidan fiiha falay sax kon nag mu ne yaa ayyuhal ladina amanu e yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal ida darabtum fi sabilillah bu ngeen tukkee ci yoonu yàlla fatabayyanu mooy di tukki daal nekk ci xare ak yooyu fatabayyanu na ngeen leerlu wala taqulu ta bu leen wax man ñeel ka nga xam ne alqa ilaykum salaama waaye ji nga xam ne moom da ngeen a dajeeg moom mu wane ne moom jullit la nuyu leen ne leen assalaamu alaykum def tamit loo xamante ne nii bu leen ko wax naan ko lasta mu'mina daan ko gëmoo ah yow mii da ngay camouflé wu rek da ngay bañ ñu faat la gese tabtaxuna na bi ngeen di wax loolu di def loolu di faat waa jooju wax leen nuyu leen te wax leen luy wane ne jullit la ngeen faat ko li ngeen ciy nang mu ngeen xam ne moo ngeen di sàkku li tax ngeen faat ko mooy aradal xayaati dunya mooy poñeetom àddina muy màngamam yor rek ak jur ya mu yor fa indallah yëg ne nekk na fa borom di tabaraka kathira ay koom yu baree baree bari yu ëpp li nga xamante ne moom la yor ba tax ngeen faat ko ginnaaw bam leen wanee ne sax jullit la mu ne kadhalika comme moom rek ni meloon kuntum min qablu mais noon ngeen meloon ay yéeféer ngeen woon avant fa manna allahu alaykum boroom bi daal di leen baaxe xéewale leen ba ngeen nekk ay jullit kon nag fatabayyanu dee leen leerlu léegi inna allaha ndax boroom bi tabaraka wa taala kaana bima taamaluuna xabiira moom dafa nekk tamasula deñ ci li ngeen di def de ak koo nekk ku deñ kumpa amul lenn loo xam ne ne bu na ci moom lii nii boroom xam-xami rahmatullahi alayhim ñuy solo li nga xam ne moo ci gën a dëgër mooy li al imaamu Tirmidi daal di solowee ci jële ko ci mawlaana abdallah ibni abbas radiyallahu anhuma mu ne daa benn waay bokk ci waa banu sulaym dafa romb lenn ci ay mbooloo ci saxaaba yi radiyallahu anhum fekk mu ngi yoroon ay jur léegi mu nuyu leen gaa yi ne moo sa waay mi dara daa bëgg nëbbatu rek waaye xam ne bi yéefér la di jaar di di nuyoo nii comme ñun bëgg rek ñu daal di koy ba gaa yi faat ko jël la nga xam ne moom la yoroon nag ñu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam laay bii nii wàcc ne ñooñu non <clears throat> kii nii mooy kële woon mooy bi ñu rombee ki moo ko faatoon benn waay boo xamante ne am nañu ne al Miqdaad ibn Amr lool mas na koo dal am ñu ne no Abu Darda am nañu ko ma am na tamit wax bu naan Abu Darda am ñu ne noono Muhallim ibn Jasaama la radiyallahu ta'ala anil jamii moom moomu mooy ki nga xam ne moo faatoon mbir mi am ñu ne noono Usaama ibn Zayd la radiyallahu anhuma moom ndax loolu mooy ñu ñu la wax nii ñépp en tout cas bu Usaama moom mu ngi ci saxiixay yi voilà que ne waaja nga xamante ne nii da doon da doon boobu moom ci xare lañ nekkoon waa ji ray ray gaa yu bari ray ray ray ray ray way ray ñu bari ci jullit ñi mu gaa yi ñëw ba jekk ko moom ak benn lansaar yi ñëw ba jekk waa ji rek waa ji ne ashhadu an laa ilaha illa allah léegi lansaar bi bàyyi ko quoi waa ji comme ko na lool mu bàyyi ko Seydina Usaama ne moom sawaay day laqatu rek kii bàyyi bañ tiim ko mu naan rek daal di koy faat ñëw wax ko yonente mi aleyi mu mer yonente mi aleyi saatu salaam mer na ko i dangaa faat ku ne laa mu ne ko waaw mu ne ko non yonent ma lay saar mais waa ji da doon làqatu quoi lii wëg lii la rey moo rey diw diw diw mu ne ko est ce que dangaa xotti woon biiram dënnam ba gis ne moom li muy wax du dëgg naan ko dangaa rey nit topp ko di ko wax nee na ba ma rëccu sax lan laa doon juddoo kon nag affaire ba am ngi noonu mooy ñii ñépp nettali nañ leen ci ñoom ne ñoom la ñoom abu am nañu ne abu qataada la am ñu ne abu darda am ñu ne non non non non pas abu qataada waaye mooy al miqdaad ibn al aswad moom itam am na ñu ko nettali ci loolu ak ki nga xam ne kon moom lañ la wax di muhallim ibn jathama radiyallahu ta'ala anil jami' loolu lépp di wane ne daal mooy di leerlu bala ngay faat kenn même bu dee sax boole la ay yéeféer ngay dajeel du yow waa ji mu war la ni jullit la nga naan non non non malgré loolu camp adverse kay la bokk ci beneen camp bi dama koy faat mu ne déedéet loolu bu leen ko def kadhalika yéen comme noonu ngeen meloon comme waa ji ngeen meloon ngeen naan lan kadhalika kuntum min qablu comme moom ngeen meloon lu jiitu woon léegi borom bi xéewal leen ngeen nekk ay jullit kon nag fa tabayyanu bu leen nekk ci lislaam rek borom bi may la yow nga xam ñi xamul même ay jullit lañ mais xamul nga bëgg leen jàpp comme sa bopp naan gars ñoo ko tey ko tout le temps te yow xamala goo leen voilà mooy xamala goo leen ñu xam ne lii baaxul même bu dee gi ndax dañoo gis ñépp di ko def yow nga ñëw rek naan ñoo ko tey non xamal leen ba pare bu ñu xamee nag di def waaw kay bu boobaa ñoo ko tey di def te boobu lool la waaye rawatina nag li gën a garaaw mooy ngay faat ay nit ñoo xam ne moom wan na la jullit la nga ne waa ji day camouflé wu ko waa kon nag mu ngi noonu nag loolu la boroom bi tabaaraka wa taala di wax fii mu ne laa yastawi nag du yem alqaa'iduuna ñi nga xam ne dañoo dëju du ñu dem minal mu'miniina ci xare yi ci way ngëm yàlla yi ghayru uli darar ba mu des ñi nga xamante ne nii ñooy ñi nga xam ne dañoo am ak loru ci seen yaram mooy dañoo am ak bu leen dal ñooñu moom bi ñooñu ñi bu dul ñooñu ñi nga xam ne xare day am ñu toog demuñ fenn te am nan nañoo dem ñooñu mënuñoo yem ak wal mujaahidiin ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo génn dem xare ji fii sabilillah ci yoonu yàlla bi amwaalihim ci seen alal wa anfusihim ak seen bakkan faddalallahu borom bi daal dinay gënale almujaahidiina ñiy génn di kër kër ci yoonu yàlla di xare ji ngir yàlla bi amwaalihim ak seen alal wa anfusihim ak seen bakkan alal qaa'idiina ci ñi nga xam ne dañoo toog te amuñu ngànt daraja waaye am na ay daraja yu rëy loo leen ñu rawee mooy lan bu dee ne waxuñ leen jóg leen que bu dee ne ki jiite da leen ne leen jóg leen ñoom ñu génn comme ni ñu ko woon mais bu dee ne xare la boo xam ne waxoon nañ la ay jihaad même réewum jullit du fardu kifaaya mooy du ku nekk ko mooy du farataay jëmm mooy bu ko ñenn ñi taxawee wàcc na ñi ci des léegi nag ñay dem di volontaire bu dee ñoo xam ne volontairement lañ koy defee wala ñoo xam ne ñoom ñoo pare di ko def ñooñu mënuñoo yem ak ki nga xam ne moom dara dalu ko feebarul amul ngànt amul benn laalu bu ko dal amul benn handicap mais mu toog quand même demul kooku manu la yem ak kee borom bi ne moom gënale na ñi nga xam ne ñoom ñooy jihaat ci kaw ñi nga xamante ne ñoo ñu dëju ay daraja daraja dara yu bu rëy rëy wa kullan waaye nag ku nekk ci ñaari kuréel lii rek wa'adallahu al-husna borom bi daal di la lay dig aljana dig na la yiw wa faddalallah borom bi nag gënale la ba de di ko waxaat ndax am solo bu mu am solo al-mujaahidiina ñi nga xam ne ñooy gàddaay ñoo ñooy jihaad ci yoonu yàlla ala al ci ñi nga xam ne ñoo toog ci seen kaw ajran pay azima gu màgg màgg darajaatin ay daraja la nag yu kawee kawe minhu yu tukkee ci borom bi yu ñu leen rale yoo xam ne bët mënu koo gis wa maghfira ak njéggal gu rëy gum leen tegal goo xam ne defalu ko ñeneen ñi wa rahma ak yërmande wa kaana allahu te borom bi nekk na te du deñ di nekk ghafuura ku jaatu ak njéggal rahima ku yaatu ak yërmande léegi nag lii laay bii nii bi muy wàcc boom la sayyidina Zaid ibn Thabit anhu doon wax ne yonent bi aleyhi salaatu salaam daf ma ne bind dafa dafa toog ma toog ci wetam mu mu mu jël tànkam poojam moo tegoon sama tànk léegi bi muy mu a may bind wahyu bi léegi euh, kii Abdallah ibn Ubay euh, non Abdallah ibn Amr ibn Maktum voilà mooy silmaxa boobu ci ci kii euh, Abasa wa tawalla léegi bi mu ñëwee comme que laaya bi lee dafa njëkk a wàcc laa yastawil qa'iduna min minal mu'minin waaye ñooñoo ñële mooy mu ne suñu borom wàcce ghayra ulil bi ba mu des ñi nga xam dañoo am handicap comme moom ndax silmaxa la woon ñooñu waxuñ leen ñooñu bokkuñu léegi nee na mais way tànk yonent bi alayhi salaam dafa diis bi wax yu biy wàcc sama kii sama pooj ba ma foogoon ne man sama yax bi sama pooj bi day xar ma gaaw ko léegi nag ci la wàcce ci laa bind lii daal di koy bind mu ne ma ma yokk ko ci ci laa ko yokke muy laayo ki partie bii di laayo bi wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin